fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saabi'i wa sab'iin ba'dal mi'a baabu maa yaquulu idaa raja'a min safarihi wa idaa ra'aa baldatahu. kon walillaahi alhamdu wal minna ci sunu jotaay bi ñu génn. Euh, jeexaloon nañ chapitre bi nga xam ne moo doon chapitre cent soixante seize doon wax euh, ci sopp gu ñu sopp di dellu ci sa njaboot bëccëg ak tere gu ñu tere ngay dellu ci ñoom li nga xam ne mooy guddi xadis biñ ci mujj a gis moo doon xadis neuf cent quatre-vingt-six la woon xadisu Seydina Mawlana Anas <coughs> ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu Mm, wa ardaah li mu ne woon waan Anas radiyallahu anhu annahu qaala kaana rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam laa yatruku ahlahu layla kon ndaw ni mu jeexee walillahi alhamdu wal minna tey nag ñu war a gis kii bi muy chapitre bi ci tegu woon eh, dese ñetti bunt ñetti garab ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa al-jinaan al-'ulaa ma'waahum wa maskanahum amiin kon mu ne chapitre cent soixante buntu maa la nga xam ne yaqulu lay wax nit ki idaa raja'a bu delloo min safarihi am na ci yenn nusxa Euh, yu Riyadu Salihin bi dafa am safari safarihi am yoo xam ne ida rajaa defu ci min safarihi ida rajaa wa ida raa waaye xam nañ ne min safarihi la mooy bu delloo ci tukkeem bi wa ida raa ak bu séenee baldatahu dëkkam nit ki buy dellu <coughs> fi nga xamante ne nii fa la ko boroom bi def maqaram muy saxuwaayam génnoon fi ba muy génn waxoon ñaanu sunna waaye ñu dénkoon ku dénkaane yu rafet ta baax mu dem ci tukkeem bii ba nga xamante ne nii nag mu ngi dellusi nag waaye waaye ana lan mooy li nga xam ne nag mooy li yello jaam bi daldi di koy delloo njukkeel ki nga xam ne mooy boroomam azza wa jalla loolee <coughs> moom nag la al imaam daal di defal buntu fii baabu maa yaqulu ida raja'a wa ida ra'a baldata lan la aji tukki ji di wax bu delloo ci tukkeem boobe waaye daal di seen li nga xam ne mooy dëkk waayam mooy fi nga xamante ne mooy fi mu dëkk al imaam benn xadis la fi indi dina junj beneen ab xadis boo xam ne gisoon nañ ko waaye benn xadis kese la fi indi muy xadisu saxaaba biñ jóge woon te fàttali ko te mu a gis xadisam ci jotaay bii ñu génn muy Seydina wa Mawlana <coughs> ki nga xam ne mooy Anas ibn Malik ibn Nadr ibn Damdam radiyallahu ta'ala anhu wa arda <coughs> kon al imaam bi tàmbale mu ne fiihi xadiisu ibn Umar radiyallahu anhuma as-saabiqu fii baabi takbiiril musaafiri idaa sa'ida as-sanaayaa voilà mu ne bokk na ci xadiis yi nga xam ne mën na dugg ci buntu bii mu ne bokk na ci xadiisu ibn Umar xadiisu Seydina Mawlaana Abdallah ibn Umar as-saabiq bi nga xam ne jàll na ñu gis ko fii baabi ci ban buntu lañ ko gis imaam ci kitaabu aadaabi safar bii ñu ne. mu ne fii baabi takbiiril musaafir idaa sa'ida thanaaya mooy chapitre cent nga xam ne ci la waxoon baabu buntu wax allahu akbar al musaafiri aji tukki idaa sa'ida bu yéegee ak thanaaya tund yi wa shibhiha wa shibhaha yu mel noonu wa tasbihi ak sabbaalam idaa habat buy wàccal awdiya xur yi wa nahwaha ak ñu mel ni moom ba ni mu jeexe buntu boobu noonu moo doon hadith neuf cent soixante dix lim ne woon wa anhu radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala kaana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam idhaa qafala mina al-hajji awi al-umrati kullamaa awfaa alaa saniyyatin aw fadfad kullamaa awfaa alaa saniyyatin aw fadfadin kabbara thalaasan thumma qaala laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir aayibun taayibun aabidun saajidun li rabbina haamidun sadaqa allahu wa'dahu wa nasara abdah wa hazama al-ahzaaba wahdah mu doon muttafaqun alayhi ak li mu tegoon wa fii riwaayatin li muslimin rahimahullah idaa qafala min al-juyuushi was-saraaya awil hajji wal umra léegi mooy boobu hadis boobu la ne hadis boobu ci la <coughs> dane woon mu ngi doon jële ci Sayyidina Umar ci gàttal radiyallahu anhu ma mu ne Yonent sallallahu alayhi wa sallam de bu ma soona dëpp ci aj wala umra saa bu yéegee aw tund wala loo xamante ne monticule la wala loo xam ne euh, <coughs> fu kawe la daal da doon kabbaar wax allahu akbar ñetti yoon ginnaaw gi mu wax laa ilaha illa allah wahda amul benn buur buñ war a jaamu ci dëgg ku dul yàlla moom dong la sharika la amul luñ koy bokkaaleel lahul mulku moom la ñeel li nga xamante ne mooy nguur wa lahul hamdu te moom la ñeel mbooleem cant yi wa huwa moom boroom bi ala kulli shay'in qadir ci lépp aa aayibuuna ñu ngi nii di dellu ci suñu dëkk ginnaaw ba ñu fa tukki ba ñu fa jógee waaye aayibuuna naka noonu lañu xam ne dañuy dellu ci suñu borom taa'ibuuna di tuub di dellu ci moom ci rëcc rëcc yépp yoo xam ne def nañ ko ci suñu voyage bi ah bi duuna tey jaamu dong képp saa ji duuna borom bi di ko wéetal saa ji duuna day sujoot li rabbinaa ñeel suñu borom xaamiduuna moom la ñuy sant sadaqallahu waada borom bi de. ah dëggalati na li nga xam ne mooy euh, mooy diggéem <coughs> waaw wa nasara abda dimbaleeti na ki nga xamante ne mooy jaamam bi sallallahu alayhi wa sallam wa hazama al wax wahda te moom dong mooy ki nga xam ne moo nërmel li nga xamante ne mooy kuréel yi nga xam ne dañ doon kuréel booloo ne woon dañuy xeex lislaam borom bi moom dong mooy ki leen nërmel mu ne xadis boobu lay duggaale ci ci fii nii man dafay duggaale léegi nag kon ginnaaw loolu mu ne nag xadis kon mu indi fi benn xadis bi nga xam ne boobu moom moom la indi fii bu leer muy xadis neuf cent quatre-vingt-sept mu ne waan Anas radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala aqbalnaa ma'a an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam hattaa idhaa kunnaa bi dhahri al-madiinati qaala aayibuun taa'ibun aabiduuna li rabbinaa haamiduun falam yazal yaquulu zaalika hattaa qadimnal madiinata rawaahu muslimun rahimahullahu ta'aala. kon xadis baango mu ne waanim waan anasin mu ne mu ngi jële ci Seydina Anas ibn Maalik radiyallahu anhu radiyallahu anhu annahu qaala nee na aqbalnaa dëjmal na ma annabi ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallama dañoo tëj ma doon jóge ci tukki dina leeral ci taxriij bi dinañ gis euh, li nga xam ne mooy euh, tukki boobu ban façon tukki la woon ak fan en tout cas lañ jóge woon mu ne ko naqbal naa dëgmal nal ma nabi ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hatta bi dhahril madina ba ni nga xamante ne nii ci la ñuy nekk euh, fi nga xam ne mooy ci biti Medina mooy nga xam da ngay taxaw di ko séen loolu la naan du ginnaaw Medina du <laughs> gin Medina daa amul ginnaaw boo yéeg mooy da ngay taxaw fa nga xam ne booy agsi ko bu ab dëkk yëpp rek booy agsi war nii wala di dox ba commencé di gis néeg yi ak tabax yi habitation yi eh, loolu lay wax bañ commencé di seen Medina ala saakini afdal saat salam xaala yeneen saa sallam mu ne ne mu commencé wax naan aayibuuna ñu ngay dellu taa'ibuuna di tuub di dellu ci suñu borom na te di ko wéetal moom dong li rabbinaa ñeel suñu borom moom dong na xaamiduuna la ñuy sant moo ñu may xéewalu ñu war a dellu de dem ci jàmm njibisi ci jàmm loolu xéewalam la du bu waaw falam yazal mu ne dañul yaqulu zalika di wax lii hatta qadimna al madina ba ni nga xamante ne ci lañu dugg nag dugg ak ci Medina ala saakiniha afdalu salaati wassalaam léegi mu ne rawaahu hadis bii mu ne soloo na ko muslimun al imaamu muslim abul husayn rahmatullahi alayhi hadis bi léegi laaj bi mooy kawam dong ko solo ñu ne hadis bi muttafaqun alayhi la sax <laughs> waaw euh, imaam ndax euh, mu ne rawaahu muslim kese waaye hadis bi imaamul buxaari solo na ko na ko noon al imaamu muslim abul husayn rahmatullahi euh, alayhi hmm? kon loolu waaye seen sëriñ al imaamu ahmad ibnu muhammad ibn Hanbal rahmatullahi eh, alayhi eh, léegi kanta léegi comme que dana rawahu Muslim bu doon muttafaqun alayhi imaamul Bukhari bu ko xamul la ñuy tàmbale mais comme que dana rawahu Muslim nañ jël imaam Muslim après ñu jël riwaaya yi nga xam ne ñooy yu al Bukhari rahmatullahi alayhi inshaa Allah al imaamu muslim wa abul husayn rahmatullahi alayhi mu ngi ko indi ci kitaabul hajj baabu maa yaqulu idaa qafala min safaril hajj wa ghayrihi dañuy gis hadis ibnu Umar fii la ko indi woon mu ne wa haddathanii radiyallahu anhumaa mu ne wa haddathanii Zuhayr ibn Harb mu ne netta nettali na ma sama sëriñ bi Zuhayr ibn Harb di Zuhayr ibn Harb ibn Shaddaad al-Baghdaadi Abu Khaythama an-Nasaa'i rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddasanaa Ismaa'il ibn Ulayya mu ne ki ñu nettali mooy Ismaa'il ibn Ulayya di Ismaa'il Ismaa'il ibn Ibraahiim ibn Miqsam al-Asadiyu Abu Bishr al-Asadiyu mawlaahum al-Basri al-Bazzaaz al-Kuufi al-asl rahmatullah fi woon ci ibn Ulayya maanaam mu ne Ismaa'il ibn Ulayya waxoon nañ la yaayam moo tudd ibn moo doon Ulayya rahmatullahi alayhi Yahyaa ibn Abi Ishaaq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 udunayni xaadimu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam mu ne aqbalna ma'a annabi sallallahu alayhi wa sallam ana wa abu talhata wa safiyyatu radifatuhu ala naqatihi hatta idha kunna bi dhahri al-madinati qala taa'ibun taa'ibun aabidun li rabbina haamidun falam yazal yaqulu dhalika hatta qadimna al-madina voilà fii dane aqbalna ma'a an-nabi xam nga riyaad bi dafa def rek aqbalna ah, ma'a an-nabi sallallahu alayhi wasallam mais indiwul ci tegu ne xattaa bi indi xattaa bi mooy aqbalna dañoo dëgmal ma'a an-nabi ànd ak yonent bi alayhi salatu wassalam ana man anas wa Abu Talha sayyidina Abu Talha Zayd ibn Sahl al-Ansari nekkoon bàyyi jiit leen moo dencoon ndayam ginnaaw bi Ah, wa safiyatu ak sayyidatu safiya ban safiya ah radifatuhu fekk yonent bi alayhi salaatu salaam benn jigéen moo newoon ci ginnaaw li mu waroon waruwaayam ki mu supporté woon benn jigéen la safiya nag la tuddoon mooy ban safiya parce ah, que attention ah. <laughs> am na safiya yoo xam ne moom c'est possible ay maxramam lañu woon kan nga ci xam Safiyatu bint Abdil Muttalib bàjjanam <laughs> Safiya bint Abdil Muttalib di yaayu di di frère sœur sœur Seydina Hamza di yaayu Seydina Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anil jamii' moom yeneen saa salaam mooy bàjjanam la pap moom papa yorent alayhi salaam ñoo bokku papa Abdul Muttalib ay seen bàyyi kooku kon mën na nekk kooku mais est-ce que moom la <laughs> safiyatu aqbaltu aqbalna ma'a an-nabi sallallahu alayhi wasallam ana wa abu talha wa safiyatu beneen safiya ban nga xam bintu Huyay soxnaam ibn Akhtab Huyay ibn Akhtab yahuudi bu yées boobee doon euh, doom ji muy safiya soxnaa yeneen saa saa lool mooy safiya boobu léegi ñaan kan la ci safiyatu bintu Huyay wala safiyatu al-Haaruniya nga xam ne sëtu Seydina Haarun la alayhi alayhi salaam ah waaw mooy safiya bintu Huyay la du du du du yaayu Seydina Zubayr safiyatu bintu Huyay mooy safiya bintu Huyay ah nekkoon soxna ci Yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu ne moom moo ne woon ci ginnaaw yoneen saa salaam yoneen saa salaam war waayam ki ki mu supporté woon mu toog ci ginnaawam moo doon soxna si di Safiya di soxnaam mu ne wa Safiyatu radifatuhu ala naqatihi ci kaw naagaam bi kon gëléem la woon du beer kelle du fas gëléem la waroon yéeg daal di supporté benn soxnaam hatta ila kunna bi zahril madina ba li ñuy ñëwee bay seen Medina noonu rek xaala yoneen saa tàmbali naan ayibun taa'ibun aabidun li rabbina haamidun falam yazal yaqulu dhalika hatta qadimna al-madina nii la ko al imaamu muslim nii la ko indee kon nga gis imaamu Nawawi am na lum soti ci hadis bi waaw mooy aqbalna ma'a nabi sallallahu alayhi wasallam ana wa abu talha wa safiyatu radifatuhu loolu indiwu ko waaye hadis bi ki ci dina dugg ci détail bi imaam Ahmad dugg na ci détail mais tamit imaamul Buxaari rahmatullah alayhi eh, am na ci euh, euh, riwaay boo xam ne nii la ñëw <laughs> nii la ñëwee kitaabul jihaadi wa siyar ndax imaamul Buxaari rahmatullah alayhi indi na ko ci foofu kitaabul jihaadi wa siyar baabu maa yaqulu idaa raja'a min al-ghazw waaye indi na ko ci kitaabul libaas baabu irdaafi almar'ati xalfa rajul bu njëkk bi jihaad ak ak siyar mu ne bunt li nit kiy wax bu jógee ci ga ci xare bii kitaabul libaas yérib col ko bi mu ne baabu irdaafi almar'ati bunt bi traité di wane ne supporté jigéen xalfa rajul ci ginnaaw góor goo xam ne mahramam la euh, loolu mën naa nekk indi na ko tamit ci kitaabul adab baabu qawli rajul ja'alani allahu fidaak ci ñett yooyu la ko indi al imaamul Buxaari rahimahullah après dinañu waxaale xew-xew bi kañ la woon mu ne haddasanaa Ali mu ne nettali nañu Ali di Ali ibn Abdillah ibn Ja'far ibn Najiih ibn Bakr ibn Sa'd as-Sa'di mawla Abul Hasan di Hayatul Wadi nan la siiwee woon Ali ibn al-Madini mooy sëriñu imaamul Bukhari bi gën a mag rahmatullahi alayhi xaritu imaamu Ahmad ibn Muhammad rahmatullahi ala al-jami' qala mun haddathana moom nag Ali moom Basri la woon ah Ali ibn Abdillah Euh, di Ali ibn al-Madini Basri la woon rahma imaam Ahmad Baghdadi rahmatullah ala al-jami qaala mu ne haddathana Bishr ibn al-Mufaddal kon si Ali ibn al-Madini mu ne nettali nañu suñu sëriñ di Bishr ibn al-Mufaddal di Bishr ibn al-Mufaddal ibn Lahiq ar-Raqashi mawlaahum Abu Isma'il al-Basri rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathana Yahya mu ne ki ñu nettali moo Yahya ibn Abi Ishaq di Yahya ibn Abi Ishaq Zayd ibn al-Harith gis nañ ko léegi ci li nga xam ne mooy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 mooy ñoom yonent saa saam lañ àndaloon wama an nabiyyi mu ne yonent bi alayhi salaam nag ci war waaye mu ngi àndoon ak Safiyatu di soxnaam soosu Safiyatu bintu Huyay al-Haaruniya radiyallahu anha murdifaha xaalam mooy ki nga xam ne moo ne woon ci gannaawam moom la supporté woon ala raahilatihi ci war waayam bi te gis na fële nee na naaga la ak naaqal ak naaqala mu ne falammaa kaanu bi ba'di tariq fii daa gën a ci détail mu ne bi ñuy dox noonu ah ñëw ba ci wenn ci yoon wi rek asaratin naaqa jëleen yoneen saa sallam daal di faqasalu daal di trébuché fa suri an nabi saa sallam wal mara rek yoneen saa sallam ak soxna si newoon ci ginnaaw ñu ñun ñu daanu <laughs> ma naan fa suri rek ñu daanu léegi wa inna aba talha qaala ahsibu qaal mu ne ta sina abu talha mu ne jàpp naa ne dana wax iqtahama an ba'iri Abu Talha bi mu gisee yore naa gileem gi faqastalu ba yore naa am daanoo soo demee Seydina Abu Talha dëpp dëpp ci gëlee moom bi mu nekkoon ak Seydina Anas fa ataa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu dikkal yore saa sallam fa qaala mu ne ko yaa nabiyallah ja'alani Allahu fidaaka hal asabaka min shay <laughs> waaw ñëw ne kay eh, dawal yàlla li yal na yàlla bi yal na yàlla def may ki nga xamante ne maay jotewu lépp lu la waroon a dal dal ma man nii. <laughs> waaw bu jaroon sax sama bakkan bi yow ma mucc waaw na ma ko yàlla nangul ba dara dalu la <laughs> xaala yoon ne ko déedéet la walakin alayka bil mar'a ne ko man moom dara dalu ma waaye toppatoowal soxna si <laughs> moom maamaana mu am lu ko dal <laughs> fa alqa abu talha thawbahu ala wajhi sëy na abu talha nag ngir bañ xool euh, gis nga non vraiment euh, soxnaay awra am ngir bañ koo xool pour yeneen saa moo ko ne demal toppatoo ko parce que moom comme que moom ñun ñoom ñaara daanootoo yeneen saa salaam nee na ko man moom moo tax gis nga ci moom la jëkkee mu ne ko déedéet man moom garaawul man moom dara mais nag toppatoo wal ndaw si soxna si naa Abu Talha daal di jël euh, kaalaam gi mu yoroon def ko ci xar kanamam waaw mais di avancer ngir dem ci ndaw si fa xa euh, léegi nag. Eh, fa alqa Abu Talha sawbahu ala wajhi fa qasada qasdaha daal di jublu nag ca ndaw sax comme ni ko yoneen saa salaam waxe fa alqa sawbahu alayha bi mu ñëwee mu jël eh, ab beneen yére bu mu yor daal di koy eh, muur ndaw si quoi ngir ba ñu gis dara ci moom léegi nag fa qaamatil mar'a léegi nag ndaw si daal di jóg muy sayyidatu Safiya fa shadda lahuma ala rahilatihima waaw léegi mu dee leen kii seen waruwaay ba ñu yéeg fa rakiba ñoom ñaari yoneen saa sallam yi ak sayyidatu saaru léegi nag ñu commencé di demaat hatta ida kaanu ba ni ñuy nekk bi zahril madina bay seen madina ala sakin afdalu salatu wasalaam aw qaala wala mu ne euh, euh, euh, ashrafu ala al ba ni ñuy xam nga ashrafa ala mooy yéeg mooy di seen nekk foo xam da ngay seen ala al madina daanaka aksi qaala an-nabi sallallahu li rabbina xaabidu yeneen saa sam tàmbale di wax ne aayibuuna ñu ngay dellu taa'ibuuna tey tuub ci suñu dellu suñu borom aabiduun di jaamu li rabbina suñu borom xaamiduuna moom lañuy sant mu ne falam yazal yaqulu ha dañul di ko hatta daxala al madina ba muy duggee al madina ala saakiniha afdalu salaati wa kon gis nañ fii kon gis nga eh, eh, eh, nettali bi ginnaa gudd waaw léegi am na beneen boo xam ne euh, Seydina euh, al imaam al Buxaari rahimahullah parce que dafa indi xadiis bi foo xam ne dana xaybar euh, Seydina Jaabir Seydina kii Anas radiyallahu dana xaybar lañ jógoon benn bi mu ne Usfaan loolu nag tax bon lenn ci borom xam-xam ne non la moom loolu def def la la comme ak Dimyaati rahimahullah ne loolu moom def def la ban Usfaan non du Usfaan ah non yonent baay saa saam fi mu supporté woon Sayyidatu Safiya du Usfaan Xaybar la judoon non mooy bi ñuy dóoroo par moom Xaybar la ko yonent saa saam denc la ko la ko la ko amee foofu fa lañ fa lañ nërmay ay ñoñam ak ñooñu waa yahuud yi woon Xaybar après nag moom ci bokk na ci sabaayaay yi yi nga xamante ne nii yañ fa jàppoon prisonniers yi ci la woon léegi nag moo tax ku mel ne imaam ad-Dimyaati ne loolu moom def def la parce que imaamul Buxaari da ko indi nii mu ne haddasanaa Ma'marun mu ne haddasanaa nettali nañu Ma'marun mu Abu Abu Ma'mar Abu Ma'mar mu ne haddasanaa mooy kitaabul jihaad wa siyar baabu maa yaquulu idaa min al-ghazw mu ne Abu Ma'mar mu nekk ñu nettali mooy suñu sëriñ Abu Ma'mar di Abdallah ibn Amr ibn Abil Hajjaj Maysara Abu Ma'mar al-Basri at-Tamimi rahmatullah al-Minqari rahmatullah alayhi qala mu ne haddathana Abdul Warith mu nekk ñu nettali ma Abdul Warith ibn Abdul Warith ibn Sa'id at-Tannuri Abdul Waaris ibn Sa'iid ibn Zakwaan at-Tamiimi al-Anbari mawlaahum Abu Ubayda at-Tannuuri al-Basri rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddathanii Yahyaa ibn Ishaaq gis nañ ko sànq rahmatullahi alayhi Anas ibn Maalik gis nañ ko sànq radiyallahu anhu qaala kunnaa ma'a an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam maqfalahu min usfaan mu ne dañoo mas a nekk Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk mu ngi dëpp jóge wax usfaan benn bërëb la bu nekk diggante Makka ak Medina wa rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ala rahilati fekk yu ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam mu ngi woon ci war waayam wa qad ardafa safiyata bint huyayyin gis nga fii <laughs> mu ne mu ngi supporté woon safiya di doomi xuyay fa asarat naqatuhu fa suri'a jami'a <laughs> nee na ñu jékki rek <laughs> eh, gëléem yoneen daal di faqasalu rek yoneen saa sallam si daanu ñu daanu ñoom ñaar ñépp ñu daanu faqtahama Abu Talha Abu Talha mi nga xam ne mu nga woon ci war waayam ak ànd ak Seydina Anas daal di tëb ci ci gëléem gi mu seen gëléem mu ñëw na yoon sa salaam ja'alani Allahu fidaaka qaala alayka mar'a fa qallaba fa qalaba thawban ala wajhihi wa ataahu fa alqaaha alayha mooy même yére bi la fii day wane mooy lim jëloon def ko ci xar kanam bi mu agsee daf koo daf koo sànni daal di koy teg ci soxna si wa aslaha lahuma markabuhuma mu defaral leen yëwénal leen seen warwaay yi nga xam ne gëléem bi nga xam ne daa moom moom tarxis la ah defaral leen ko ba fi ñuy toog bañ ci waat ñu yéeg fattanaf naa rasulullah sallallahu alayhi wasallam ñu nekk kota kota gënal sallallahu alayhi wasallam ñuy dem falamma ashrafna ala al madina bi nga xam ne ci la ñuy seen madina ala sakina doon sallallahu alayhi wasallam qaala ci la doon wax aibun taibuna abiduna li rabbina hamidun falam yazal dañul yaqulu zalika hatta daxala ba ñuy duggi al madina ci ngay xam ne kon hatta qadimna al madina mooy hatta daxala al xoolal bii usfan la lii moo tax al imam ad moo moo moo moo lii def def le la ah léegi nañ xool li tax mu wax lool parce que xew-xew bii dafa siiw waaw xew-xew bu siiw la te lool moo tax imaamul Buxaari ci boppam indi na ko ci kitaabul libaas bi naan baabu irdaafil mar'ati xalfa rajul li ñu wax sànq téere tolko bi bunt bi wax góor mën a toog ci waruwaay daal di supporter jigéen mais du n'importe quel jigéen ah jigéen koo mën a takk doo ko def noonu bu dee du sa soxna ah. non mën na nekk sa yaay sa sœur sa doomu frair bu jigéen ñooñ ñëpp ñooñ mën nga leen mais manoo ab koo xam ne yow fii mu ne mën nga koo takk soxna di ko di di di ko supporter loolu man da nekk voilà loolu lay wax kon mu ne léegi foofu noonu rek imaamu Buxaari la ne haddathana al-Hasan ibn Muhammad ibn Sabbah ibn Sabbah mu ne nettal ñu suñu sëriñ di al-Hasan ibn Muhammad ibn Sabah az-Za'farani rahimahullah Abu Ali al-Baghdadi rahmatullah alayhi qala mu ne haddathana Yahya ibn Abbad mu ne suñu nettal moo Yahya ibn Abbad Yahya ibn Abbad Abu Abbad ad-Duba'i al-Basri al-Baghdadi rahmatullah alayhi qala mu ne haddathana Shu'ba mu ne suñu nettal moo Shu'ba Shu'ba ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistaam al-Waasiti al-Basri rahmatullahi alayhi qaala mu ne axbarani mu ne nettali na man dong Yahya ibn Abi Ishaaq gis nañ ko sànq comme nañ gis sànq ba léegi qaala mu ne sami'tu Anas ibn Maalik dégg naa Anas ibn Maalik al-Basri radiyallahu ta'ala anhu yaqulu mu qaala mu ne aqbalna ma rasulillahi sallallahu alayhi wasallam min Xaybara <laughs> gis nga mu ne dañoo dëgmal jóge yoneen ak yoneen tubaab yi saa saa jóge woon xare Xaybar wa inni la radifu abi talha sayna anas ne man maay nekkoon supporté man la abu talha supporté woon mooy bu nit ki toogee ci moo xam bu dee moto mu toog ci kanam yow nga mu teg la ci ginnaaw wala engin mu toog ci kanam teg la ci ginnaaw wala fas mu toog ci kanam teg la ci ginnaaw wala mbaam mu teg la ci kanam teg wala berkela wala gëléem ainsi de suite mooy ki nga xamante ne yow da ngay toog ci kanam moo mu toog sa gannaaw loolu mooy supporté léegi mu ne man Abu Talha gëléemu bu sama baay teex boobu ndax baay baay jiit leen waaw ndax baay la ci moom eh, waxoon nañ la baay Seydina Anas moom daa alku parce que bi mu yëgee ne yeneen saa salaam mu ngi ñëw Medina ci la ne yee mukk man moom kooku moom bañ l'islam tax na mu ne kooku manumaa nekk moom ci benn ci même dëkk bi mu mu fàq génn Medina Yasrib temps yooyu dem Sham ba fa la alko waaw après nag Seydina Abu Talha moo denc Euh, yaay Seydina Anas di Ummu Sulaym bint Milhan kan moo doon séeram Ummu Haram bint Milhan kan moo doon frère seen frère Haram ibnu Milhan <laughs> voilà mooy nijaay Seydina Anas kan moo doon euh, turandoo Seydina Anas Seydina Anas ibnu Nadr waaw nekk frère Malik bi jur euh, Seydina Anas radiyallahu anhu moom nag saxaaba bu baax la boo xam ne Uhud la génn àddina wuteeg frère am bi nga xam ne daa faq nee na bëggula dund ak yonent saa sallam ci dëkk bi dem daal di alku ji Sham léegi kon mu ne aqbal naa mu ne man wa inni la radifu Abu Talha biñ jógee Xaybar di dellu jóge fa di ñibbi mu ne man maag Abu Talha ñoo bokkoon gëléem ci ginnaawam laa ne woon wa huwa te moom mu ngi dox di di conduire gëléem gi muy dox mu ne wa ba'du nisaa'i rasuulillah sallallahu alayhi wasallam radifu rasuulillah sallallahu alayhi wasallam lenn kenn ci soxnaa yeneen sallallahu alayhi nekkoon ci gannaaw yeneen sallallahu alayhi wasallam sayyidatu Safiya bintu Huyay radiyallahu anha gis nañ ko ci yeneen mu ne il ci noonu rek asaratin naaqatu jekk rek gëléem gi daal di faqasalu fa qultu ma ne al mar'a ma ne soxna sa daanu na fa nazalat fa nazaltu nee na wàcc fa qaala rasulullah sallallahu alayhi ummukum ne loom seen nday la dem leen ngeen toppatoo fashadatu rahla ah, ma gën a jàpp dëgëral kii bi eh, teggi wa rakiba rasulullah sallallahu alayhi wasallam yoneen sallallahu alayhi aw bi mu jege aw wala boog ra'a mu seen al-madina te dëkk bu sell boobee di Medina alayhi ala saakina sallallahu alayhi wasallam qaala a'ibuun taa'ibuun li rabbina xaamilun lii moo tax al al imaam ad-Dimyaati rahimahullah ne ne riwaay ba naan usfaan la moom def def la la juumte la waaye ñëpp xam nañ ne affaire bi du foofu way eh ba di wax naan usfaan ba fu mu usfaan mais usfaan affaire bi fan la Xaybar gii la woon waaw kon nag waaye leen wax loolu sauf al imaam al-Haafiz na fexe na ne eh, <laughs> dajale dajale lool mais bon. Euh, bon amaana <laughs> euh, al musannif moo ko defe noonu parce que daa jàpp ne comme que ñaari euh, xare la yoo xam ne sorewuñu sorewuñu mu jàpp ne bon dañ man nañ leen a boole rek même tour bi quoi comme ni nga xam ne aw Awtas noonu lañ koy booleeg Hunayn di ko booleeg ghazwatu Taif parce que Hunayn lañ jóge gaa yi xaq waa Hawazin ñii daw jaar ah aw taaf yeneen saa sa am ñu mu wax ñu dàq leen am ñenn ñi daw Taif moom ci boppam mu dem assiéger am yoo xamante ni ñi dañ koy boole euh, naan bon même même ghazwa bi la quoi waaw mu ne amaana imaamul Bukhari looloo tax waaye bon euh, li mu gën niru nag day mel ni def def la bi moo gën a niru parce que <coughs> Usfan <coughs> Usfan ak Xaybar Euh, du du du du même côté yi quoi <laughs> waaw waaw te bon euh, non seulement ghazwatu Xaybar ak Lihyan Banu Lihyan même bu dee wutele ci boroom xam-xam yi waaye li gën a dëgër mooy euh, moo tax imaamu Dimyaas yi da ne parce que li anna ghazwata Usfan ila Bani Lihyan waa Bani Lihyan la woon te lool ah nañ jëlaat nga xool fan la positionné wu ñaari xare yi en tout cas ci li gën a dëgër même bu dee ay wuute la parce que waa waa siira dañoo bari lu ñu wuute waaw xare yi xataa Uhud ban année la am rek dañ cee wuute ñii bii année la ñii ne beneen année même bu dee li ëpp mooy li nga xam ne mooy ñu ne ñetteelu at bi la léegi kon abwaabu waatun ushayrun thumma ghazwatu safwaanun wa badru qitaalin ma'a sulaymihimi wa qaynuqaa'un sawiqum ba'dahu ghatafanun thumma buhranu uhdun waq'atul ghumami hamra nadiru riqa'u maw'idun ma'dumatun muraysi'u wal ahzabu la tanami qurayzatun thumma lihyan hudaybiyatun wa ghabatun khaybarun gis nga <laughs> hein lihyanun après banu lihyan hudaybiya ñëw na moo la imaam ad-Dimyaati yi ne lii njuumte la parce Lihyaan année six la woon sanata sitt la woon alors que Xaybar at sanata sama la woon septième année bi kon nan lañ mën a waxe lool te xew-xew bii benn xew-xew la du ñaar du ñett waaw Lihyaanul Hudaybiyatul Hudaybiya ñëw na Lihyaanul Hudaybiyatun wa Xaybarun non wa Gaabatun Gaaba Xaybarun waadil Qurastalimi voilà kon moo tax amaana li imaamu Dimyaati wax loolu day jara bàyyi xel même bu dee bon aljam'u mahma amkana awla dajale xadiis yi fekk mu ngi mën a nekk moo gën a yey waaye ah imaamul Haafiz Ibn na bon xamaa na li sax euh, imaam def lii mooy daa jàpp ne ñaari xew-xew yi comme que sorewuñu ñaari xare mën nañ leen a boole rek waaw ñu bokkub tur waaw kon loolu la quoi wallahu taala alam kon xam nañ fan la woon léegi kon xadis bi gis nga kon taxrij bi ni ko imaamul Bukhari imaamul euh, an-Nawawi dane rawahu Muslim alors que imaamul Bukhari li ci gën gudd moo ko indi imaam Muslim gis nañ gis nañ ci xamuñu fan lañ jóge soxna si si borte woon kenn xamu ko ci kaw noonu bon di nga xam ne euh, lenn ci soxnaam yi mais ki nga xam ne moo dugg ci détail bi comme ni nga xam ne moom lañu ko gise nii mooy Seydina wa Mawlana al imaamu euh, amirul mu'minin di jiitu julli ji imaam Muslim wax na wa safiyatu radifatuhu loolu indi na ko waaye bële imaamul Bukhari ci riwaaya mi ne na safiyatu bint Huyayin waaw radifu rasulillah sallallahu alayhi te tamit wax nañu fan lañ jógee ne ne nañ Usfaan mais insha allah xaybar bi moo gën a dëgër de voilà te ne xaybar la woon euh, mu ngi noonu kon walillahi wal na léegi nag ginnaaw loolu lëkkaale ak bunt bi mooy leer na lan kiy wax bu dëkk bu tukkee bay ñibbisi buy seen dëkkam moo xam avion la war ci avion la war daldi e, avion bi wàcc descente ñu bi ñu leen di yëgal ah madame et monsieur euh, ak tamit ta attachez-vous les ceintures parce qu'on entreprend la descente sur Dakar léegi yu mel noonu nga gis kër yi voilà boobu ngay commencer di wax <laughs> voilà di wax affaire bi nii la lay wax yi moo xam hélicoptère la loolu tamit walla ngay yar benn oto boo xam ne yaa ngi ñëw bay seen ah yow sa sa sa sa sa kër njaag gële sa bawal nay saan wala kër Isa kër Musa wala fi nga xamante ne nii mooy Kousanaar wala Koumpentoum waaw bi ngay agsi rek nga gis ñoom dëkk ba nga xam ne mooy war xoox commencé di ngeen di séen moo xam sareetu mbaam ngeen yéeg wala watiir waaw wala ngay dox ba commencé gis néegu ñax yi bu dee fa am néegu ñax la wala taax yi dëkkuwaay yi ci ngay commencé wax lii ayibuuna taibuna na li rabbina xaamidun waaw xam nga gisoon nañ fële ay yokkoon na ci sadaqallahu waada ah gisoon nañ ko wa nasara abdahu wa hazamal ahzaba wahda waaye bii boo waxee bii ndax imam anas nee na moom la doon wax ba daal di dugg aibuna taibuna abiduna hamiduna li rabbina wala abiduna li rabbina hamidun hmm? kon lëkkaale baa ngoog mooy sant yàlla mi ñu may li ñuy ab dàmbali sànq koy wax ñu delluwaat suñu dëkkuwaay bi bii nga xam ne jóge nañ fi demoon ci tukki bay ñibbisi waaye di dellu xaa ah, bi eh, eh, eh, taa ibuna di tuub dellu ci suñu boroom ndax amaana suñu tukki bi amal nañ nit àq ñu jógee wala def nañ lu ñu warul woon a def def nañ ay ricc ricc wala jaamu yàlla ji leer nañu lañ ko waroon a def dëgg-dëgg defa ñu ko ndax waa mama qadarullah haqq qadri yi ñu nekk ci tukki ñàkk a nekk ak nekk ci dëkk bi ci yam rawatina nag buñ nekkee ci tukki nga xam ne yu bari duñu ko man waaw kon nag ñu ngi dellu boroom bi di tuub ci moom waaw waaw ah na moom dong nag la ñuy wéetal bu leen ñëw ak si dem dolloo njukkal maaman bi danañ xoole suñu xërëm yi wala suñu gàtt suñu kiiwu maam yi sant leen ndax kat ah tukki nañ ba ñëw daal di dem sotti leen soow yooyu yëpp ay affaire u xërëm la yoo xam ne sirk la dafa xaram waaw wala dem di sant sëriñ diw bàyyi yàlla loolu xam nga ne warula la de waaw wala ndombo gi nga takk hmm? naan oh ndombo xamoon naa ne dinaa dem yow yow lépp sirk la ku la wax lool ndombo gee la yow ndo ak ndombo moo moo li lay dal dal li teye li lay dal lay lu metti dal la mooy yàlla qul lan yusiibanaa illaa maa kataba allahu lanaa waxal ne du dal du laal lu dul yàlla bind pour ñun ci lu baax ak tamit xasaan waaw kon doo ko jelloo njukkal moom nga nekk fi di wax waxi caaxaan naan naan sa ndombo gi wala Serigne Diouf kay ma ko gisee lii xaaral sax ma dollu ko njukkal dem waxi ne ko moom moo la aar ci ci moo la aar ci ci ci bi doo bàyyi wax lu am moom daa mën a aar boppam ban mbindeef moo mën a aar boppam ah. wa huwa yujiiru wa laa yujaaru alayhi mooy yàlla nga daan <laughs> moom la dem di sàkk mu mu yiir nit ñi waaye kenn du ko defal te moo koy defal ñëpp yow léegi nan nga mën a ñëwee naan ay ay ay boo tax yooyu war nañ ko seetaat ay wax yu garaaw la du yu ndaw bu ko kenn fii mu ne laa wax di jàpp ne loolu daa nekk loo xamante ne nii lu du tuuti la déedéet loolu amul kooku mooy yàlla waaw waaw <laughs> loolu mooy yàlla kooku mooy ki leen di surveiller guddeeg waaw mooy borom bi de du demba du daal du keneen waaw kon nag nañu bàyyi yi nga xamante ne yooyu day màbb li nga xam ne mooy pas-pas waaw qul man yaklaku man yaklaukum bil layli wan nahar min arrahman bal hum an rabbihim muridun waaw kon nag borom bi mooy yooyu yëpp moo ko yoral waaw kon nga delloo ko njëkkal kon mu abiduna moom dong la wéetal moom la ñuy sant le te bokk na ci sant ko bunt bi nga xamante ne moom lay teg ci ginnaaw boo ñëwee ba wax yi ci dëkk bi nag mu teg ci buntu bi ci tegu li rabbina hamiduna moom la ñuy delloo njikkal di ko sant ah sant gi nag du ay wax kese wax ji daa war a traduire wu ci li nga xamante ne nii mooy ci jëf yi waaw mooy lan lu ma man ci ay ndigalam may taxaw moom. lu ma man ci ay tereem ma koy sori te yàlla tax waaye alhamdulilah joo xamante ne nii ah man nee naa alhamdulilah lépp luy allah moom di tere nga nekk ci lu mu la digal nga bañ loolu sa sant bi xam nga ne de façade la du sant bu tax ñuy wax kon nag mu ngi noonu loolu am am solo la leneen luñ ciy jànge ba la ñëw yeneen kii yi dañ ciy gis ne mooy eh, eh, weg gi nga xam ne noonu la saxaaba yi wege woon yeneen saa salaam ak njabootam gis nga Seydina ak tawit booy dox ak kilifa doo ñëw di ko jiitu lu dul moom moo nekk ci ginnaaw comme yeneen saa sam di def buñ doon tukki léeg-léeg mu nekk ci ginnaaw léeg-léeg mu nekk ci kanam léeg-léeg ngir di saytu ku nekk di xam ku nekk li nekk ku bëgg mu ku war mu dimbali la mu dimbali la sinon ci yoon mooy comme mooy ki jiitu te sëriñ bi mooy ki jiitu bàyyi leen ko mu jiitu yeneen saa sam moo jiitu ñoom Seydina Abu Talha nekk ci ginnaaw dañ ciy xamee tamit supporter bàyyi ma mën naa nekk bu dee ne attan na ko te gisoon nañ ko ci buntu yi ko imaam defoon. waaw mooy te loolu dafa baax waaw fii mu ne wax naa la yéen suñu tukki yu bari wala suñu voyage yu bari même ci biir dëkk bi jóge Dakaaru di dem Géejawaay wala jóge Géejawaay di dem Almadi di dem yawum kese sa oto da nga romb sa rakk yoo xam ne wala sa ñoo xam ne sa koñ liñ dëkk di dem côté yooyu mënoon nga leen a supporter tamit yeneen saa salaam mënoon la utub gëléem boo xam ne boo benn lan da wax ci arme bi ñu jox mu mu mu teg ci Safiya defu ko waaye Seydina Anas ibn Malik gis nañu radiyallahu anhu moom bàyyi te xam moo ko supporté moo tax yooyu dafa am solo au lieu ñu nekk sa waay oto yu bari di demandoo alors que manoon nañu nga gis quatre oto oto bu nekk kenn ci nekk ñu bokk fu ñu jógee di dem même bërëb mais loolu kenn manul woon a wàcc ñoom ñeent ñetti ñi manuñu woon a bàyyi ñu jël oto kenn bu jaree sax euh, frais yi ñu war a def ci gasoil ñoom ñu tegoo ko bu ko defee dina woyof ci ñëpp te duñu polluer tamit di yàq dëkk bi noonu seen gasoil bi ñuy xër ñi ak tamit sonal ak tamit euh, sonalaatee loolu loolu loolu gënu yomb gisoo fii ñu ñu ñu supporté wante waaw dañ ciy gis tamit ne euh, euh, nekk yonent leneen luñ ciy jànge tekkiwul na yow liy dal nit ñi du la dal gis nga yonent sallallahu waaw mooy dafa yéegu gëléem gëléem gi fàqastalu mu daanu waaw te c'est pas la première fois yonent sallallahu yéeg ci kii daanu ah waaw loolu tekkiwul fenn ñu naan ah sëriñ bi daanu saa yi maa du wilaayam wóor na kii est-ce que vrai boobu bu doon sëriñ vrai malaaka duñ ko capter bala moo daanu ah, yow doo bàyyi sa waxi caaxaan yi mooy lan malaaka yàlla da leen a bind ñoom ñuy capter waate waaye waaye nit yow bu dee yonent yi alayhi yii mooy li li gaaral yi ñi li leen di gaaral day gaaral ñëpp liy gaaral ñun ñii doomu aadama yi da leen di gaaral ci feebar fàtte nelaw biddanti waaw <laughs> waaw <laughs> ak tamit yéeg ci fas daanu waaw yéeg ci gëléem daanu yow saa solo ba ñii daa yéeg ci gëléem gi soxnaam na mu daal daanu waaw <laughs> dañ ciy xam ne waaw ay ay ay mooy oto sëriñ di waru def sox loolu yéen a ko wax kese bu ngeen gisee sokam bi ngeen xam nan di ngeen soke wu xanaa <laughs> waaye loolu guy wilaaya ah non <laughs> waaw yooyu saa saa ba ngi ak gëléema moo fa xasal mu daanu soxna si daanu waaye gis nga sëy na Abu Talha wet gi ñu wet biñ gaawee ñëw mooy kilifa yi yooyu bu kawee ñoom la ñuy njëkk a lijjanti ndax ñooñu suñu waa yow boroom xam-xam yàllaaru uusi naa ñoo war a nekk suñu kaw bopp yi dafa daw si ñëw ne yeneen saa saa ndax ça ndax ba tout bien bu dee ci waxu tey yeneen saa saa ne ko man moom ça va mbaa <laughs> fi jaala ni laahu fi def lépp lu la war a dal dal ma bu jaroon ñoom ma sama bakkan faatu sax ngir nga nga nekk ci jàmm mbaa dara dal la yeneen saa saa ne ko déedéet alayka bil mara waaw waaw mooy tamit nit loolu la waaw nga gis Seydina Abu Talha it bi mu xamee ne kii soxna yeneen saa saa te tamit du mahramam ñëwul rek ñëw noonu waaw dafa jël ay proposition dafa jël euh, euh, ab absurde daal di koy def euh, làmbaayam def ko ci xar kanamam ba mu agsee mu daal di koy koy sànni muur ko ko voilà loolu lépp ngir bañ awra yi di di ngir ñi di gisante seen awra yooyu yi nga xam ne jaaduwul xoolal ñoom jamono yu futteeku yu nekk nga xam ne gars yi jàpp nañ ne ngir góor ñee jigéen ñee kenn tout confondu ku la ci gën a wow la rek jàpp ne loolu mooy wane ne ñoom ils sont d'abord ay caaxaan la jaxasoo beeg ak yooyu nga xam ne loolu lépp tuutee xaraam ñu teg ko ci turu diine doo bàyyi wax lu amul xoolal à cas d'accident accident la lii dañ naan accident la accident moo xew nga yëg ci poto am la jiitu ne rës nga ñëw chauffeur bi nga gis chauffeur bi mook soxnaama ànd quoi waaw mu ne la man sa waa demal toppatool soxna si yow waroo ñëw ci noonu rek téye soxna si yëkkati ko noonu ci ci euh, euh, automatiquement am na ay précaution yoo war a jël bu dee da koo woo te amul leneen loolu kese nga mën a def waaw mais bu dee aajowoo ko yi ko aajowul yëpp waroo ko def waaw moo tax yooyu léegi boo koy wax gars dañ kii fan monde la jóge ma ne bii ñu nekk laa jóge da nag mbaax moo tumuranke léegi surtout ci côté yu mel noonu waaw côté relation góor ak jigéen dafa daa sa dem dem ba yenn yi boo koy wax gars yi dañ jàpp extraterrestre nga alors que loolu mooy li jaadu waaw Seydina Abu Talha ñëw daal bi bi muy dem jël muuraay jël muuru xar kanamam bi ba pare bi mu demee mu jël kii bi daal di nga malaan boobu daal di koy muur loolu lépp ngir sutura waaw Allahu waaw da gis ci kon loolu lu am am solo dañ ci xam ne tamit nit mën ngaa war ci gëléem wala fas daal di supporter sa soxna loolu mën naa nekk wala jigéen boo xam ne sa yaay la wala sa bàjjan wala sa tante wala sa doomu frère da ne ko aya ay aywa nañ dem village sàngam nga yéeg fas yu acca yéegal ca gannaaw ngeen yéeg <laughs> ngeen di avancer loolu lépp mën naa nekk kon nag ci gàttal ci kaw noonu ci la ñuy yem nii ba ba bii di ñëw ñu gis avant dernier bunt ah, mooy léegi ñu ngi fii booy seen dëkk bi ni ngay wax sant yàlla léegi boo duggee ci dëkk bi nooy def da nga naan dëxës dugg sa néeg wala sa kër.